alayhim salaatu wassalaam baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim innakum wama tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannama antum lahaa waariduun suñu boroom azza wa jalla di wax ci laayaab juróom-ñeen fukk bi muy juróom-ñeen fukk bi ak juróom-ñett mu ne innakum kon ci jotaay bii génn waxoon nañu bu yawmal qiyaam di jege génnug ya juuj ak ma juuj di waa Gog ak Magog loolu dinañ ko gisaat ci suuratul kahf ci suuratul qarnayn radiyallahu anhu wa ardaa dinañ ci gën du duggaat ci boobu inshaa allahu taala mu ne kon innakum kon gisoon nañu yéeféer yi moom moom li ñuy reconnaître ne héehée buqi seen bët yi ndax tiit naan bés bii de moom mooy bés ba nga xam ne dañ koo yëga di woon de ñun de ay bokkaalekat lañu woon nag suñu tooñ suñu bopp suñu boroom ne leen innakum dëgg-dëgg yéen mooy lan malaaka yi wax ak ñoom wama ta'buduna alayhimu salaatu wassalaam ak li nga xam ne moom ngeen doon jaamu ca àddina min dunillahi daal di wëllif borom bi tabaaraka wa taala xasabu jahannama mooy yi nga xam ne mooy yi sànni biir jahannama lépp luñ fay sànni ci matt ak lépp lu mel noonu daal di mooy doon ngeen di nekk yéen ñii de leen nag yéen mooy moom ngeen di doon antum leen laha duun mooy fa ngeen di dugg de yéen ñépp law kaana haula yéen mooy ñi ngeen di jaamu ci ay yu bon ak seen xërëm yi ak yéen yéen ñëpp safara ngeen di jëm xam nga saar bu mel nii gisoon nañ laay bu mel nii keroog bi ibn Zibara radiyallahu anhu mujj na tuub mais bon waxoon nañ la moom bokkoon nañu ginoon a ñaaw la nañ ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoon poète foofu la ca Quraysh waaye mujj na tuub saxaaba la bu baax après radiyallahu anhu bi gaa yi naan moo waaye yow xoolal an-Nadr sànq la ko fi doomu Abdul Muttalib ji daal di daal di sonal ndax amul lu mu ko wax wax naag moom ba tëjloo gémmiñam mu ne ko lan la ko wax ndax nee na mu ne ko nee na gars yi kat al-Walid ibn al-Mughira ko doon wax nee na ko sànq kat yow li ngeen di jaamoo génn mooy yéenay nekk mattum jahannama léegi Ibn Zibara moo yéen léegi mënu la wax dara woowal leen ma ko mu ñëw fii gañe naa ko gaa yi nag di tëj mooy <laughs> mu ñëw mu ne yonent bi saa saam ah yow yaa wax lool mu ne ko waaw mu ne ko du yëg xam nga ne malaaka yi ñoom diw dañ koy jaamu Seydina Isa chrétiens yi dañ koy jàmm Uzayr yahud yi waa léegi ñoom kon safara lañ jëm ci kaw lii gaa màkk tëbandoo yuuxu ah, ah, ah, moom la doon wax ne walaw ma duriba ibnu maryama masalan ida qawmuka yasuddun mooy ñuy yuuxu di tëb di jubilé jàpp ne gañe nañ nag ba yonent ma ne saa saam nee man li ma wax mooy ñi nga xam ne dañ leen di jaamu ay xërëm ak ñi nga xam ne même bu dee nit lañ ñu leen di jaamu ñu nanguut ñu leen di jaamu ñooñu ñooy dem safara ak ña leen doon jaamu kon nag loolu la mu ne kon ñoom ñépp la waaridun di ngeen fa dugg de law kaana haawulaa yi ne nag yéen waa Makka ak yéen ñi mel ni yéen di jaamuy système ay ñooñu nga xam ne xërëm yii waay waay bu doon dañoo nekk ñoom aalihatan ay yàlla yoo xam ne dëgg-dëgg yàlla lañ maa war a duuhaa konoonte kon doonu ñoon dugg safara di wa kullun te ñoom ñépp nag ñay ñoon jaamook xërëm ñañ doon jaamu moo xam nit la wala bant la ak lépp fiihaa xaalidun ca biir lañuy sax de lahum dina leen ñeel fiihaa ca biir safara mooy bu ñu leen fa tàbbalee ca biir zafirun mooy ab day nekk loo xam ne mooy ab bruit bu rëy te ta boo xamante ne nii moom la ñuy dégg buy bax ak yooyu wahum fiha la yasmaun bu ñu fa nekkee nag kenn du leen dégg mooy gaay dañuy yuuxu waaye gis nga li nga xamante ne nii mooy tëb ñi nga xam ne mu ni muy baxe ak safara mooy dina am jamono yoo xam ne gaay yuuxu ya dañ leen am na jamonoom dañ koy dégg wahum yastarixuuna fiha warom ni neen fa la ñuy nekk di yuuxu waaye di safara si mere seen kaw di leen di leen salfaañe loolu yi day tax duñ leen dégg mooy lan seen wooye ñuy woo seen borom mooy di nga leen dégg ñu yuuxu waaye seen borom da leen dul nangul malaaka yi ñuy woo naan leen dimbali leen ñu duñ leen nangul kenn du leen fa dégg mu na innal ladina kantaa ñi nga xam ne sabaxat jiinoon na lawum ñeen leen min naa ñun alxusna yiiw ak lu baax lañ nekk woon yaa dina ulaayika kantaa ñooñu ñoom anha mubaadun ñoom sori nañ ko mooy Seydina Isa mi ngeen doon wax Seydina Uzayr ak ñooñoom malaaka yi sori nañ foofu ndax ñoom jiituwoon na ci seen borom li nga xam ne mooy yiiw de alayhimu salaatu wassalaam laa yasma'una hasiisaha duñu dégg riirum safara ak la nga xam ne mooy mooy mooy bruit bu rëy ba ba nga xam ne moo fay dégaajow di fa génne ndax tar ndax tar mer ci yéeféri ñoom duñu ko dégg dinañ ko sori wahum ta ñoom fi mashtahat anfusuhum la nga xam ne mooy la neex seen bakkan ak seen bopp xaaliduuna fa la ñuy sax mu yàllal jana laa yahzunuhumul fazaul akbar mu ne tiitaani ko gu màgg ka tërëy loolu moom nekkul du leen tiital mukk ndax seen boroom moo leen di moo leen di aar moo leen di ñoŋal ci loolu le wa tatalaqaahumul malaayika mooy nit ñu baax ñi nga xam ne dañ fay newoon malaaka yi mooy mooy yonent yi nga xam ne ak seeni taalibe awliya yeeg yooyu ñëw nekkoon ci lu baax ay nit ñëw di leen bokkaale ak ñoom di leen jaamu ñooñu moom mooy ne ñoom dañuy sori fa ña leen doon jaamu nekk mooy ci lii la ñuy nekk ci ay xéewal wa tatalaqaahumul malaayika malaaka yi di dajeeg ñoom alayhimu salaatu wassalaam ca biir ajjana naan leen haadaa yawmukumul ladhi kuntum tu'adun lii de mooy seen bés bi nga xam ne moom la leen borom bi tabaaraka wa taala doon di ca aj ca àddina yow ma suñu borom ne lii mu ngi lii nag xabaar yu kawe yii mu ngi xew bés ba nga xamante ne nii natwi samaa la ñuy lem asamaan si ka yi sijil li comme nga nga gisee ay këyit yoo xam ne dañ cee bind def ko téere ni nga xam ne noonu lañ koy lemee sijil li këyit yi lil kutubi nga xamante ne nii mooy téere yi ni ngay leme téere bi boroom téere bi ni nga koy leme noonu la boroom bi tabaaraka wa taala walillaahi masalul ala di leme li nga xam ne mooy asamaan yi de kamaa kenn nag ma delloo leen kamaa ni nga xamante ne nii bada naa la ñu commencé woon awwala xalqin nu'idu mooy njalbeenu la nga xamante ne nii mooy bind gi nu'iduhu ñu daal di koy delloo mooy nag mbir yaa ngi noonu de loolu mooy nga xamante ne nii nga xam ne bu keroogee moom ku nekk moom la ngay jaabu dañ naan la ay wax topp leen leen léegi nag gaa yi nag daal di topp li nga xamante ne ñoom lañ doon jaabu mooy fan lañ jëm fa nga xamante ne nii mooy safara lañ jëm de kon nag mu ne kon nag miin loolu la de mu ne kon noonu lañ leen di def kama bada'na awwala xalqin nu'idu wa'dan alaynaa lii suñu sunu dige la boo xamante ne nii borom bi dara warul nee na man maa ko warlol sama bopp inna kunna fa'ilin mu ne ñun dañ nekkoon nañ ñoo xam ne lii te nekk nañ ñoo xamante ne nii dañu koy def de mooy ne lu ñuy def la léegi nag lii nii moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax ci xadis boo xam ne mu ngi ci saxiixay ni boo mooy bi muy wax Mawlaana Ibn Abbaas mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ñoo daal di xutbaal benn benn waaraate bu bu jotale mu ne yéen nit ñi innakum yéen de dinañ leen dekkil yawmal qiyaam pang leen du ngeen sol yére kenn du sol yére te na ngeen xam ne noon ngeen juddoo woon ngeen di jàng ne kunna kun kama bada'na awwala xalqin nu'idu woon na ma leen tàmbale woon noon ngeen di dellu de inna kunna fa'ilin ñun borom bi nekk na ñoo xam ne luy def lii la léegi nag loolu kon mooy bés boobu lay xew mu ne wala xat dëgg-dëgg katam naa bindoon nañu fi zabuur yi ci téere boobu nga xam ne mooy az-zabuur jiitu woon muy téere yi nga xam ne ñoo jiitu woon mu rawatina bi nga xam ne téere Seydina Daawud bi alayhi wa wasalaam ak téere yi jiitu woon rek nit ba di jikri ginnaaw laata alquran arda këne suuf si de mooy suufu sell sii fii yarituhaa ki koy donn moo koy donn ibaadiya sama jaam yi as-saalihuuna ñu baax ñi mooy wëy ngëm yàlla yi mbir mi day nekk day day day naqar yi nga xam ne bitaagaas xolu yéeféer yi rek waaye mooy mbir ne wa inna al aqibata moom al aqiba mujjanteelu mbir yi lil muttaqiina wëy ngëm yàlla yee ko moon de inna inna fii hada nekk na ci nettali bii ci alquran gi ak nettali yi ma leen nettali ci saar bi la balaaga ak jottali la loo xam ne mooy jàpp leen ci ba ni ngeen di jottale ko seen borom waaye ngir ñan li qawmin aabidin ngir ñi nga xamante ne nii mooy nit lañ yoo xamante ne nii dañuy jaamu seen borom mooy lii ma fi nettali kifaaya la de doy na sëkk ngir koo xam ne man na cee jàpp ba ni muy demee ci ngërëmu boromam di aljana ak lu ko raw li qawmin waaye ñeel ñi ña nga xamante ne nii aabidiina dañuy jaamu seen borom di ko jógal te duñ ko bokkaale kenn mu ne wama arsalnaaka te yónni wuñ la yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam illaa rahmatan lil aalamiin lu mbindeef yi mbindeef yooyu nag ku yàlla yow ci aalamin nga bokk moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom la borom bi yónni ginnaaw ba mu nekkee rabbul aalamin borom bi mbindeef yépp moom borom bi tabaaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wa salaam borom bi yónni na ko mu nekk yërmande ngir yow hatta al malaa'ika hatta al anbiyaa hatta ar rusul alayhimu salaatu wa salaam qul kon waxal innamaa yuuhaa ilayya man de dañ may wahyu annamaa ilaahukum kenn dëgg dëgg ci nga xam ne mooy seen borom bi ngeen war a jaamu te du ngeen ko bokkaale ilaahun waahid benn borom kese la de fa hal antum muslimuun waa ginnaaw bi ma leen waxee lii ndax di ngeen wommatu yéen yéeféer yi in law mu ne ko nag waaye nag bu ñu la dummóoyoo nga wax leen lii ñu dummóoyu la faalewuñ la fa qul wax leen ne aadantukum man de jottali naa leen xamal naa leen te yëgal naa leen mbir mii nga xam ne mooy wéetal gi ñu war a yéetal boroom bi ala sawa léegi nag ñun ñépp ci yem mooy mbir mi daal ni mu agsee ci man noonu la agsee ci yéen léegi nag lenn kese bi des mooy ne mbir mi nag ñun ñépp nekk nag mooy lam doon wax rek ne gaa yi woowal waa ko ahlul kitaab bu ñu lay kii nee leen taalaw eh, eh, ñëw leen ci kalimatin boo xam ne sawaa'un baynanaa wa baynakum ñoo ci yem loolu lay wax nii mooy ñu jaamu yàlla te du ñu ko bokkaale dara mooy bu ñu la weddee nee leen ne ah man de jottali naa leen te yëgal naa leen naa leen li nga xamante ne moom la ma sama borom digaloon mooy ngeen war koo wéetal te jaamu ko te ngeen ko bokkaale dara te lool nag maa yéen a ci yem ala sawa ñoo ci yem ñun man yonent mi alayhi salaam ak yéen ci ñàkk bokkaale gi ñu war a nekk ñun ñëpp adri taman xaw ma nag aqaribun ndax jege na am ba'idun wala boog sori na ma tu'adun li leen borom bi di tëkkoo yéen yéefér yi yéen waa Quraysh mooy lan mooy ne yu bari yonent mi alayhi salaam suñu waroon wan na ko mandarga yi waaye xamul woon keroog Badar ba ñuy génn moom xamul woon ne gaa yi tey la ñuy dee ndax suñu waroon da koo dig ne ko soit di nga dak ci màng bi mooy seen butin de guerre bi wala xare léegi nag comme que dara ci woon yu mel noonu la te saar bii Makka la wàcce mu xaw ma ndax leen di dig ci mbugal bu ngeen duubul de innahu dëgg-dëgg moom ya'lamul jahra borom bi mooy ki nga xam ne moo xam li ne fàng minal qawli ci wax yi ngeen may wax yu ñaaw borom bee waxoon wa ya'lamu ma taktumun waaye moo xam yu ñaaw yi ngeen di nëbbu di ko ruumanaat di ko wikloo seen biir wa in adrita xaw ma la'allahu fitna mooy dé mooy xaare di leen borom bi di xaare fii di yokku seenu fan di leen defal seen poche yi di am lu ci ne law ma nag na loolu lakum la bu leen borom bi tegal wa mata'un ila hin mooy ngir ngeen nekk ci natt boo xam ne yéen du ngeen ci génn lu dul mooy da leen di mbugal wa mataan wala mu nekk loo xam ne da leen di euh, xéewale noonu rek ilaahin ba ci bos ba jamono ja nga xam ne ci la leen di mbugal yéen ñëpp xaala yonent ba nee na rabbi e yow sama borom yahkum yal na nga àtte sama digganteeg yéefér yi bil xaq ci dëgg wa rabbuna ñooy ci justice wa rabbuna te suñu borom arrahmaanu mooy ki fees dell ak yërmande ma ne ci kaw li ngeen yéeféer yi di ko bokkaale foofu la saar bi yam wala war nag ñu ne alhamdulillahi la fii tamit la juzu bi yam alhamdulillahi alladhi hadaana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika